al-imaamu al-haafizu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala moo ndi hadis bii nga xam ne moo la ci teg mooy hadis mille trois cent quarante-neuf mu ne waan Anas radiyallahu ta'aala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala jaahidul mushrikiina bi amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin saxiix kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu hmm? rahimahullahu ta'aala moon de bii nga xam ne keroog ñu ngi wax loo xam ne daanaka lii hadis bii rek la doon yaatal kene wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa quwwa googu yemul rek yoneen saa sam dëgg la mooy comme lim naal xajju arafa moo cëpp doole mooy alaa innal quwwata rabbi dëgg dëgg euh, mooy kàttan mën nañ ko tënk ci ku la gën a tiir tey jàpp ay ay lancer ay waaye tekkiwul ne xare lool kese am na yeneeni facette voilà loolu it fii nii loolu la waaw kay mooy xuwa googu ci wàllu argumentation wàllu xam-xam ne wàllu réseaux sociaux yi ak yi nga xam ne ñoom ci seen bopp campagne de diabolisation bi ngay de dédiaboliser voilà fu ñu jaar rek nga toppareen mbooro ba baya fàttaleku nga lool yi yaa vayi walillahi alhamdu wal minna mu ne kon waa nana sin hadith 1349 mu ne kon waan anasin mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadis bi anna nabiyya kana yonent bi salatu wassalam qaala nee na jahidul mushrikin yonent bi alayhi salatu wassalam nee na jahidu xare yàlla yi bi amwaalikum ak seen alal yi dee delloo ginnaaw daa'iratul kufri waaw ngir li nga xam ne mooy weddi yàlla ci kaw suuf wàññeeku waaw wa anfusikum bu ko jaree ak seen bakkan yi mooy ngeen dem ca toolu xare ya wa alsinatikum waaye ak seen làmmiñ yi waaw kay kon loolu xam nañ ne kon jihaad gis nga facette yooyu yëpp mu yóbbu kon ndekete yoo jihaad nekkul rek maa ngi ci biir xare bi boo boo ci gën a waaye boo joxee moo tax jahaza ghaziyan biñ jóge lool la ku waajalal koo xam ne day xare ji kooku mooy bi am waali ca nga ko defee waaw waaw kay waaye wutu ko ci ginnaawam aw yaxlufu aw yaxlufa wala aw yaxluf wala boog mu wute ghaziyan fii àll yi mooy boo gisee ñoo xam ne dañ leen a nara a àtte ñàkkal nga taxaw ci bam deñ ak sa làmmiñ ak sa argumentation wax ba ne ñii amul dara di leen di tuumaale wala di leen gàttale dara waaw mu ne hadis bi rawahu soloo na Abu Dawud al imam Abu Isa ah Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah mu ne bi isnaadin ci sanad boo xam ne sahih bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que donga ka solo ñu ne la déedéet sëriñam al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi daal di woon na koy solo lu waaye naka noonu al'imamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi rahmatullahi ala al abu imamu Nasa'i rahimahullah da ko ci ñetti bërëb kanta imamu Ahmad tamit ci ñetti bërëb kanta al'imamu Abu Dawud moom nag benn bërëb képp la andi léegi mu ngi ko indi ah, mooy hadiisu Seydina Abu Umaama bi bi ñu génn léegi. ah man lam yaghzu aw yujahiz ghaziyan aw yakhluf ghaziyan fi ahli loolu bii la ci teg baabu kitaabul jihaad baabu karaahiyati tarkil ghazwi ginnaaw boobu mu teg ci mu ne haddathana Muusaa ibnu Ismaa'il mooy sëriñ bi Imaamul Buxaari muy hadda mu ne nett nañu Muusaa ibn Ismaa'il al-Haafiz al-Minqari mawlaahum Abu Salama muy Muusaa ibn Ismaa'il al-Minqari mawlaahum Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri al-Haafiz rahimahullah ta'ala yëpp ñu ngi koy gis génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi qaala haddathana no al-Muslim bi lañ gisoon Abdullah ibn Muhammad voilà al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hammad muy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama ibn Abi Sakhra rahimahullah génn àddina la 167 rahmatullahi alayhi an Humayd moo ko jëlee ci Humayd di Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri Abu Ubayd ñi ne Abu Ubayd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 Zul Udunayni xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ci année quatre-vingt-dix yi fekk mu nekk centenaire radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala jaahidul mushrikiina bi amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum voilà kon nii la ko al imaamu daal di sowe muy hadis boo xam ne bu wér la gis nga ponkal yi ci nekk mooy ñi nga xam ne ñooy rijaalu saxiix voilà ñii ñooy Sahih Imam Bukhari <laughs> voilà gaa yaa ngongu Allahu akbar ah, Allah léegi kon ah, ginnaaw buñ gisee lii ginnaaw bi nga xam ne lañaa gis lii nga xamante ne moom lañ laa wax muy xadiis bi ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaaleem leer na fa baabu fadlil jihaad yi mooy borom bee ñu ko digal yone ci làmmiñu yeneen tàmbalee saa saa ne jaahidul mushriki xare leen ak mushrikuuna yi waaw xare leen ak mushrikuuna yi kon moo ñu ko digal nañu jaahidu jihaad leen al mushrikiina ñan mushrikuuna yi ñi nga xam ne ñoo ne kalimatu laa ilaaha illallaah du fi am bal kalimatul baatili moom lañuy samp drapeau baatil ba pare pare ngir dépasser ci ay milliards yu du jeex ngir ne diine du fi taxaw léegi yow mi yor dëgg da toog di leen xool te yàlla may la loo leen loo défendre loolu bu la ko mayee déet jahidul mushrikiin moo ndiw ñoo ak jiyaat yoon yan ak sa la jaar bi am waalihim seen alal waaw seen alal yi waaw parce que quand euh, du ngeen toog rek chantier yu mel noonu am ñépp taxaw naan dina baax nan lay baaxe waaye borom bi ya dénk leen ay alal ngir ngeen def ko ci lu ko neex nga naan lan <laughs> waaw ñaata yoon alxuraan la la la wax loolu di digle ci li nga xam ne mooy innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd waaw ñi nga xamante ne dañoo gëm te dëggal te gàddaay yi ci seen alal yi ak seen bakkan yi ci yoonu yàlla ñooñ ñi nga xam ne wax leen daraja yu kawe ya waaw kon nag mu ngi noonee waaw laa yastawi alqaa'iduuna min al abdullah laa yastawi alqaa'iduuna min almu'miniina ghayru uli darar غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة gisoon nañ ko yemul mukk ñi nga xam ne dañoo dëju toog ci way ngëm yàlla yi xarewuñu xayru ulul darar wuteeg ba mu des ñi nga am dañoo ami ngànt wal mujaahiduun xam nga moom ñu toog def amuñu ngànt ñëw toog demuñu kal munaafiquun ñooñ manuñoo yem ak ñiy jihaad fii sabilillah bi amwaalihim ak seen alal wa anfusihim ak seen bakkan kon nag mu ngi noonee kon axe bu njëkk bi mooy bi amwaalihim bi amwaalikum seen alal yi alal yi yàlla joxuñu ko ngir ñu koy boya di di di ko di ko di ko di ko dajale rek waaw ñu naan moo ko fi ëppale alladi jamaa maalahu wa addada yaxsabu anna maalahu axlada waaw waaye borom bi lool taxul mu jox ñu alal yi waay waaw di dajale rek alors que li neex yàlla dara sa dërëm ci dem kanta li neex saytaan bànneex yi foofu nag fa lañ lay gis ngay joxe ñu naan góor loxo sa poche yaa yées nga naan góor loxo sa poche fan yow kay <laughs> santoo yàlla de la in shakartum la azidannakum yow xam nga ne santoo sa boroom waat naa ne bu ngeen santee ma dolli leen yow santoo ko cant gi mooy nga jël ko def ko fu ko soob fi nga xam ne foofoo gërëmloo yàlla fa ngay amee ngërëmu yàlla loolu mooy sant ci alal gi gën a màgg waaw wa anfaqu wa anfiqu mimma ko min qabli an ya'tiya ahadakumul mawt jël leen ci li ma leen di wërsëgal loo xam ne yow de toute façon moomoo ko yàllaa la ko jox wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fii borom bi nee na dépenser leen ci li nga xam ne damaa def ngeen koy wuutu wante kenn ci yéen ko moomul waaw boroom alal joo gis am na ñu koy hérité am na ñu koy ñoo xam ne ñu ngi xaar buy génn àddina ñoo koy donn bu dee amu fi kenn nguur gi jël ko teg ci loxo wala baytumaal yéex na waaw kon bu boobaa. lay leer ci ñu bari que ne ndeke waa ji amul woon moom yi da borom bi ci ngëneelam la ko lañu askanele loo xam ne moom moo ko moom waaw alal ji moom la de moo ñu ko jox may ñu santé bi may ñu xam-xam bu ñu koy uteeg ba pare mu askane lañu ko ba pare ne kan moo may lebal ay booy borom bee tabay mooy karim xam nga nit ñi nit ñi nag képp koo xam dafa jikkawoo jikko yooyu dafa jikkawoo loolu melooy boroom boobu kooku moo gën ci nit ñi waaw mooy man na laa defal lépp lépp lépp yow kii lui doit presque tout ginnaaw yàlla mais jamais mu nekk ci besoin nekk ci nécessité jamais mu lay xoole bëtu walla yow àq la boo ma war a retour sur investissement yow yaa di turux nangam déedéet waaw doo la ko ma sa xool ci bëtam wala xar kanamam mu lay fàttali ne ma budul woon man déedéet waaw boo koy jox sax soit budul loo ko may ma mu ñàkk pexe ba ñëw ci yow danaan nga lebal ko waaw waaw mooy yooyu dafa nekk ay jikko yu tedd ci jàmm waaye bañ a nekk koo xam ne yow li ngay def yëpp yaa ngi yàkkamte bés boo xamante ne nii neexoo moom rek waaw moom kay xanaa léegi waaw waaw bu ko mu neex ku tekki def loola neex waaye ah waaye waaye bu la rek la <laughs> tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha la borom bi yàlla bu leen yàq seen ya ngeen dexoon te yàlla tax seen sarax yi ngar lan ci ay ñaaxaateeg ak lor wax ju ñaaw ya wax nit ko kon nag axe boobu jaahidul mushrikiina bi amwaalikum waaw saxaaba yi keroog Tabuk ñépp doon joxe yeneen way saa saa bi yéeg ci minbar bi di wax ak nit ñi di leen soññu ngir xare bi nga xam ne mooy bi xam si dem war a dem xare jeeg Hiraql ngir ku ci man dara mu def loo saxaaba yi radiyallahu anhum ku nekk di def boroom alal yi joxe ñi nga xam ne amuñu sax ñu dem daal di baara ji mooy dem yenu ji wala uti loo xamante ne nii dañ koy def ba am ci saa ay comme ñoom Abu Aqil jël benn bi yóbbul njabootam benn bi mu jël yonent bi alayhi salaam ne ko lii mooy sama participation ci mbir mi yonent saa salaam bi waaw ku mel ni ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu daal di indi fële moom indi lu bari. waaw noonu lañ doon def Seydina Ousmane moom ñëw moom daal di daal di clouer liñ naan débat bi moom waaw <laughs> wayow wayow ñëw lii ki gëlee mi gëlee mag seeni sëf waye saa salaam bég ne ma darra Ousmane wala ma fa'ala ba'da al yawm <laughs> ne dootul lor mukk lépp lu mu def ginnaaw tey waaw waaw kon al infaqu fi sabilillah bi amwalika ya rajul waaw loolu da lay yóbbu daraja yu kawe kawe waaw waaw képp kenn doon loon toog naan manuma gisoon nga ñoom Ulbatu ibn Zayd waxoon nañ la ko radiyallahu anhu moom dane yonent saa salaam daa ñaan boroomam digganteem boroom ca guddi ga ne ah boroom bi sa yonent yi alayhi salaam laaj nañu dépensé waaye man de yaa ma gën xam sama bopp aw ma waaye man de lenn rek laa dese nag lu ma am mooy sama der sama réputation sama der nit ñi lépp lu ñu wax boroom bi loo xam ne du noonu saraxe naa ko may naa ko jéggale naa ko def ko sarax mel ni mooy sama dépense ci xare bi allah <laughs> ñu julli fajar ba pare ci ja yàlla saa saa jiite saxaaba yi daal di geestu ne ana moo saraxe bi ñépp ne miig <laughs> waaw. yeneen bi alay salaam nee na kan moo saraxe biig laajaat ñépp noppi yeneen saa salaam répété waat kan moo saraxe biig ah bi mu gisee ne kenn rapport mu jóg sëy naa ah, man de yeneen saa salaam xaw ma loo wax waaye man de ah biig de lii laa la def ak lii ak lii mu ne ko yow mii la <laughs> yow mii la <laughs> waaw parce que boromam xamal na ko ci sax sa saaba yi am na ku ci def lu rëy rëy ba àddina bay tukki ba di muy génn àddina képp ku ko waxati lu dul noonu jéggal na lu ko def na ko sarax ci ghazwatu Tabuk Allahu akbar moo tax kasratu baabu kasratu turukil xayri ñu gisoon ko mu amoon solo ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa maskanahum waaw toog aw ma dara loolu ah, defal léegi mu des beneen bi wa anfusihim loolu mooy seen bakkan moom mooy sa bopp bu jaree nag koo xam ne yow yaay descendre ci terrain bi ci toolu xare bi ah bu boobaa nga def ko waaw nga xam ne foofu moom ah faataat faat faatu faat ñu faat laa fa am de di blessé ñu lay blessé waaw wa alsinatikum ñetteel bi ak seeni làmmiñ moom laa doon wax mooy terrain yépp la war a occuper waaw média yu baax yi pourquoi jullit ñi amuñ ay média yu baax yeneen a ngi fi ñoom France 24 ñoom France 2 ñoom tf ñoom RAI Uno waaw yeneen ak yeneen ak yeneen di diaboliser ay BFM TV ki ay ay ay yow yi di wax yow du noonu mais jullit ñi waruñoo am ñoom moom yu baax hein yoo xamante ne nii day daj yooyu wane dëgg rek waaw wane ba ñoo xamante ne ña ñuy bañ a invité ca plateau yi la invité leen fii ndax gars yi dañuy sélectionné ñan la ñuy invité dañ lay diaboliser waaw léegi nag ne yow bëggatuñ doom dootu duñ la invité seen plateau parce que ñooñu idées yi ñu yor duñ leen nangam ak nangam ngir la après nag di wax ci sa tur loolu waruñu ko nangu nañ ut ay médias yu baax ay chaînes yu baax. bi alsinatikum ay plume yu baax waaw yoo xam ne journaliste kàccoor yeeg propagandiste yi nga xam ne ci ñoom lépp lu ñu bind am ñoo xam ne dañuy mën a faire face ci côté bépp doo leen bàyyil fenn waaw déggoo toppeleen mbooro ba bayax laa wax mu ngi noonu fu ñu ne lii nga nga ne leen tëb leen ñu tëb loolu mooy li waaye toog rek di xoole ñu ñuy jox ñuy manque kese waaw lépp lu xew suñu réew mbokk jullit bala ñu tee xam dara jaar ci média wu noon yi ñu jox ñu ne lii la te xam nga ne ñooñu duñu ko naay sal dañ koy ñaawal moos waaw kon bi alsinatikum seen làmmiñ yi moo tax temps am ñoom Seydina Hassan ibn Sabit poète yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi ma'ak dalal waa Quraysh ci sa làmmiñ yi sa poète yi ngay sa poème yi ngay def sa sa weer yi ngay def sa bayt yi ngay def te nga xam ne Seydina Jibril ruux gu sell bi mu ngi ànd ak yow di la appuyer allahu akbar waaw xam nga yéeféer yi noonu lañ doon def xam nga keroog Uhud <laughs> eh, Abu Azza Saway mi nga xam ne dañ koo jàppoon prisonnier Badar mu daal di ndax ci waa Quraysh la àndoon al-Jumahi mu ne sawaay daa ñàkk yooyu saa ne léegi na gaay ku joxewul rançon du dem du fi jóge ah moom nag mu ñëw ne yooyu saa saa ah xam nga ma de man de damaa ñàkk waaw ma lay ñaan rek yow Muhammad saa saa nga dimbali ma libéré ma te yàlla tax yonent waaye saa saa ne ko bala ma laa libéré damay jël ci ay pacte est que bu ma la libéré mooy pacte bi dangay jël engagement nangu ni lii nga may defal mooy bul gisati ñu may xeex nga leen di jàppale mu ne ko waaw ñu daldi dem yenn saa sam libéré ko mu jóge Medina ala saa kinel dolu sar sam dellu Makka bi Uhud di am ñoom Safwaan ibn Umayya ak ñoom Ikrima ibn Abi Jahl ñi nga xam ne ñoo sooke woon mbir mi ndax dañoo bëgg a jël revanche ku nekk ci ñoom ñaar rey nañ sa baay léegi ñu bëgg a jël seen revanche daal di créer ne alal yi nañ ko dajale biñ jëloon ci màngum Abu Sufyaan léegi yooyu ñu jàppale leen ci xeex jël seen revanche seen bàyyi ndax ñun ñëpp a Quraysh ñun ñëpp lañ rayal waa Quraysh ñoo ñëw parce que ñoom yéeféri xam nañ loolu xam nañ ne xare du ci terrain bi kese waaw xanaa xamoo looloo taxoon keroog Uhud ñu daale woon bokk na ci li fa ñoom Hind doon def ci gis nga Hind ba mu taxawee radiyallahu anhu ba ñuy waaj a commencé Uhud mu commencé di galvaniser gars yi ñi nga xam ne ñooy les porte drapeau ñoom Talha ibn Abi Talha ah ci waa Banu Abdiddar naan leen wayhan Bani Abdiddar wayhan humaatal adbaar darban bi kulli battaar ah nahnu banaatu Taariq namshi ala an-namaariq wa nafrisu wa namshi ala an-namaariq wal misku fi al-mafaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq gis nga yooyu noonu da doon galvaniser gars yi Abu Azza nag gars yi bi ñuy waajal xare bi ñu ñëw waa Quraysh mobiliser xam nañ ne xare bi nekkul côté ci ci biir tool bi rek tool xare bi waaye bataille de communication bi foog ñu gañe ko léegi ñu ñëw ne Abu Azza boobu le grand poète fokk ñu dem convaincre ko ngir mu commencer léegi jatrib yu saf yi di dal mu koy adresser di ko yóbbanti Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ca Yasrib <laughs> walla iyaazu billaah ñu ñëw ne Abu Azza ñun waa Quraysh ñoo bëggoon xare bi yi ñuy génn nga génn ci ànd ak ñun ñun li ñu soxla ci yow mooy salaam nañ waaw xam nañ xam nañ sa verve waaw xam nañ sa verbe waaw dañoo bëgg rek xare bii ñu jëm tàmbalil bu ñu génnee rek ak laata ñuy génn na dal yu saf yi di ŋaññ jullit ñi di dal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu lañ bëgg nga génn mu ne leen ngeen <laughs> yéen di damaa foog ne yow Safwaan Safwaan lu ma yaa ñëw doon ko koo yow damaa foog ne xamoo li xew yow yow umpule woo ne man nii dañ naa prisonnier yi laa bokkoon fañ rey Abu Jahl man nii dañ naa jàppoon prisonnier te umpale woo ne man li tax ma libre Muhammad sallallahu alayhi dama koo ñaan njekk aw ma woon xaalis bu ma retraité bu ma rattaché bu ma jënd sama sama liberté mu may ma ko tegaloon ma ab charte nag ne ma lool naa ko respecté ci kaw noonu la may bàyyee bu ma déggati kenn di ko xare di xeex ak moom ma koy jàppale ba ma ne ko woon waaw asaf wan loolu moom manu nekk bu yaboo ngeen seeti keneen waaw mais manuma leen a jàppale ci xare bi yi ngeen jëm ngir sama làmmeñ wi nga xam ne sat na ku ko ñaq xam ne man Abu Azza al-Jumahi sawaay samay jatrib tàng nañ te saf ca xolu ña ma koy dóor waaye nag bii moom may leen ma ko rek duma ko man Safwaan nekk fa di yëy nob bi di yëy nob di yëy bon yow euh, fay loolu expression la ah. <laughs> voilà say say wolof leeru di yooyu nopp di saan ba diir que daa ñëw tiim noppam Abu Azza di ko matt di ko matt di ko matt non yow loolu <laughs> non mooy di ko jéem a convaincre di ko wax ay wax ngir ngir mu wàcc ngir mu defal ko li mu bëgg loolu lañ naan di yooyu nopp bi di yooyu nopp ba sawaay ah ne ko waa léegi Safwaan Safwaan attends mu mu ne ko gis nga boo demee sa njaboot gi ngay ragal sa gannaaw sa njaboot gu sew gi parce que moom da doon yoon saasam yow xam nga ne man damaa ñàkk ba pare am njaboot gu sew boo xam ne yu ñoom ñoo ma mën a jëndal sama liberté kon nag ma lay ñaan rek ah ci bokkoo guñ bokk ak yàlla nga daal di may libéré te yàlla tax yeneen saa nga ko léegi nag sa faat bu dee sa njaboot gi ngay ragal sa ginnaaw man lépp lu la dal sa njaboot mag sama njaboot laay boole waaw lu naqari lu leen dal maa ciy taxaw te xam nga ne borom alal waaw lépp maa leen di yor sa gannaaw mu nangu nag génn nag commencé bi dóor yu saf yi nag waaw ba pare di jeexale veere naan laa yaxillu l'islam l'islam daganut <laughs> waaw waaw l'islam daganut aywa mane diine ju baaxul jooju moom no <laughs> Abu Anza dafa yabaat dafa yabaate woon quoi waaw waaw quelle trahison waaw après ñëw wax ay waxam après mu génn euh, euh, ànd ak gaay waa Quraysh la àndal waaye li yàlla def xam nga Quraysh keroog biñ demee Uhud comme niñ ko xamee ci biti ñi ñoo gañe <laughs> hein waaye Abu Azza di xullee bañ jàpp ko prisonnier <laughs> jullit ñi ne ko taral jàpp ko léegi nag mu naan mu muy waxaat yeneen tibaari saa saa ah Muhammad ah xanaa ngi kiiwati ma rek yeneen tibaari saa saa ne ko laa yaldaxul laa yaldaxul mu'minu fii juhrin maratayn waaw waaw ne ko duñu mat ab wëy ngëm yàlla ci ab kii num tudd ab ab ab pax paxu kenn du ko ci màcc ñaar yoon Allahu akbar waaw daal di digle ñu daal di dog bopp bi daal di koy faat waaw loolu kon loolu ay affaire caaxaan la waaw ayyuha yaa ayyuha moo doon ayyuha bani abdi manati ruzaami antum xumaatun wa abukum wuhaam laa ta'udduunii nasrakum ba'da 'aam laa tuslimuunii laa yahillu l-islaam <laughs> loolu moom loolu la lool mel ni sabarkat boobu bàyyi ko rek Abu <laughs> Azza daa yebaate woon <laughs> waaw yihan bani abdi manati ruzami antum humatun wa abukum ham la ta'udduni nazrakum ba'da am la tuslimuni la dahi la yahillu l'islam <laughs> mooy yaboon <laughs> waaye mooy loolu mu mu lan moo taxoon eh, eh, Quraysh mobilisé woon loolu dañoo xamoon ne xare en fait du du dool kese après ñu tegoon ci demoon tamit ci beneen le grand poète di Musafi ibn Abdi Manaf mu kàccoore mi moom tamit euh, mu ñëw tamit moom itam commencé <laughs> di di ëmmate ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom ak alliance yi ñu amoon ngir lan ñi nga xamante ne nii ñooy waa euh, ak waa Quraysh ngir nag ñu daal di waajal bu baax ngir nag ñëw nag daal di dal ci l'islam waaw kon Abu Azzar ñoom Musafi ñu yiis ñooñu ñoom lañ woowoon moom Abu Azza Amr ibn Abdillah al-Jumahi alayhi min Allah ma yastahiq ndax dañoo xamoo de xare du lool kese nag du xare mooy làmmiñ ci la gis nga poète yooyu nag lañ doon taxawee léegi côté journaliste ñoo ko taxawee waaw moo tax waruñoo yoon jox ñun jullit ñi duñ am benn média bu baax waaw léeg-léeg sax boo seetee nii monde bi en général. bon bo loolu it man doo ma leen gënee suivre Al Jazeera amaana léeg mooy tane <laughs> mais man ñooñ ba ma leen gënee suivre je ne plus leur ligne éditoriale yi éditoriale ak yooyu xawma ci dara ñoo ñoom ñoom laa gëj gine ñoom daa mel ni waaye yow Al Jazeera de sawaay foog naa inscrire français ma leen fi seetaanee bariwul Sénégal moom des fois ma xooloon leen quoi waaw avant ca année deux mille yi nday sàpp <laughs> mais en général ñoom ñoo tane mais man euh, wu euh, seen mbir wóoruma voilà mais daal mooy ñun jullit ñi dañoo war am loo xam ne day leer waaw di tegu ay principe tey tey tey tey défendre diine waaw bu dee way yàq yi ñoom ñooy ñëw di wax. yow ngeen am làmmiñ woo xam ne wu ngeen leen di tontoo loolu daa bokku ci diine moo tax mu ne jaahidul mushrikiina bi am amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum ak alsina boobu it seen clavier yi ñoo xam ne dañuy bind ci seen clavier yi di tape ak seen chat GPT yi yéen ngeen ngeen ubbi yéen tamit seen seen seen seen seen seen seen cat xaq waaw <laughs> cat dëgg baa gii laa wax <laughs> waaw di daj yi nga xamante ne ñooy yi ñuy wax am ay sites yoo xam ne yu baax lañ ay moteur de recherche yoo xam ne yu baax lañ boo fa duggee dañ lay proposer dañ lay proposer mooy gën a dëggu lañ lay tegal ci kaw yoo xam ne di dajji nag yooyu loolu lépp mais ñun daanaka yi boo koy wax sax dañ naan saa yi moom xanaa day gént mais géntu ma yeneen saa saa mu la ko wax jaahidul mushrikiina bi amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum l'islam daa soxla borom verbe yi ah ci lañu waaw borom lan nañu plume yu belle les belles waaw nga xam ne bu ñu bindee ci làkk bu ne nag anglais espagnol ak way français way portugais wak mandarin wak ñépp xam ne kii lu tegu la teg waaw lu bind te jaar yoon kon loolu nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel wallahu taala